ah summa qaama mu ngi jóg nag yonent bi alayhi salaatu salaam daal di taxaw wa batnuhu ma'suubun bi hajar biir bi mu ngi ci takkoon ay xeer ndax la ndax xiif loolu gisoon nañ ko gisati ko waaw <laughs> ah, dañ naan tey na Abu Hurayra radiyallahu anhu mais waaye léegi la waroon sonn ba waxu takk biir mais takk ay xeer mais ci suuf si laay dëpp rek <laughs> waaw mooy bala la woon loolu li tax mu def loolu parce que nekk fa di takk xeer daa daa laaj genn ba ne force alors que xiif la xiif boo xam ne taxaw jëli xeer di ko takk ci biir bi sax manu ko far mu mu mu mu wadd ci suuf moom <laughs> waaw <laughs> waaw yonent bay saa gis nga mu jóg biir bi mu takk ci ay xeer ndax xiif <laughs> yooyu nag mooy dalay jàppale day tax dalay jàppale ngir nga mën a taxaw xam nga arab yi dañ doon wax naan non c'est que biir bu amul dara dara dara dara dara dara dara boo ko bàyyee noonu te takkoo ay xeer yoo xam ne day tax day day moom nañ naan foog nga takk ci xeer ngir mu soutenir ndiggali sinon li mën na courbé wu mën naa am problème ñoom loolu lañ ko doon jàppe am na lenn ñoo xam ne loolu lañ ne looloo taxoon yeneen tubaab yi saa saa doon def loolu arab yi doon def loolu di takk bu ñu xiifee yenn xiif yi jël xeer takk ko ak boo koy door a kii loolu di la la soutenir nga mën a taxaw. mën a <laughs> taxawal suñ digg daal di jub <laughs> waaw kon nag bon ñeen ñi nee nañ c'est pour euh, dalal euh, tàngaayu xiif yi quoi <laughs> ak su ak seddaayu xeer yi eh, ça dépend xeer yi mën naa bañ a sedd waaw kon nag mu ngi noonu en tout cas daal yonent way sa salaam mooy xiifoon na quand même neewu leen ah nañ jàll rek ñun ñëpp xiif déedéet moom dafa wàcc waaw fekk mu ngi takk ci biir bi ma'suubun bi hajar wa batnuhu ma'suubun bi hajar mu ne wala bisna thalathata ayyamin la nazuqu zawaqa sayna kii nag Anas kii Jaabir radiyallahu anhu muy leeral lu tax yonente bay saa takk biir bi ñu yàq xeer muy tax kiis <laughs> mu ne ndax ñun ñooñu ko doon liggéey saxaaba yi mais passé woon nañ wala bisna thalathata ayyam ñetti fan ñu ngi liggéey liggéey bi de ñetti fan lañ yoon ñu romb yoo xam ne laa nazuqu zawaqa amul dara lu ñu mos amul dara lu nit di looy lekk amuñu ko woon kenn ci ñun lekkul dara ndax xiif ndax ñàkk koo am waaw mais loolu tax na li tax loolu moo gën tax imaam an-Nawawi indi fi ah, eh, hadis bi ah <laughs> wa xusunatul aysh baabu fadlil ju'i wa xusunatul aysh ngëneelu bunt bi wax ngëneelu xiif ak mettitaayu dund waaw. <laughs> waaw naa la man moom du defu ko ci kaw suuf waaye dama ne man xaw ma koo xam ne xiif tollu indi tax na ba muy takk ci biir bi ay xeer wala koo xam ne dañ naan trois jours yi amul dara lu mu mos ba tax ngir mu taxaw day takk ci biir bi ay xeer loolu moom xaw ma neew ma nag amul voilà léegi moom la ne laa nazuuku mais ñetti fan yoo xamante ne nii ah boo gisee ne tooy saa takk biir bee ci xeer xeer ndax xiif la woona ah. parce que ñetti fan amul dara lu ñu mos lu ñu lekk dara parce que du du ay parce que dañoo dëddu woon àdduna waaw dëddu lañ àdduna mais tekkiwul ne lekk bi dafay am ñu bàyyi ko noonu déedéet dañ koo amul woon voilà kan mooy ñi ñooy ñooy sangu ñi dëddu àdduna mais dama lu ñu lekk lañ amul woon dañ ci amul woon dara te il fallait ñu liggéey xam nga loolu ñun ñun xam nga ne bu doon ñun convoqué nañ ngànt bu yàgg ñu nga xam ne xoolal rek <laughs> bu la sa yenn grand yi di defar seen kër wala fenn yoo xam ne wala ngeen di liggéey fenn ñu ab sëkku suuf ngeen war a jël suuf si camion bi day dina ko ci buntu kër gi ngeen war a sëkk tabax bi rek <laughs> ndax fondation yi def nañ ko mais fokk ñu sëkk ko door a continuer jaru juuf biñ def ci buntu bi rek dugal ko ci biir ci néeg ci biir <laughs> ñun saway boo assuré ak yi kenn du ñëw non mo day leer léegi nag non añ moom bu ci naroo am tam pas n'importe quel aña ah. pas ay añu añu mag woo yooya mburub daal bu dee loolu boobu gars dañuy bañ même bu dee say rakk lañ say ci non si non sawaay non yooyu waay yow cran bi sawaay <laughs> ah kuule woo neel maçon yi kuule leen <laughs> ta ta bokk na ci li ñuy njëkk a lijjante ci jamonoy kuulaas mooy ceeb yu neex yi <laughs> waaw gan gàtt lañ fay reddi ceebu yàpp yi gàtt <laughs> waaw loolu sax mooy gën a sawar loo ñu bari mais bu ñu doon déggee eh, eh, eh, gars yi kaa ci liggéey bi mais dara lu ñu lekk amu fi wóor na ñuy présent du bari <laughs> ñuy présent du bari de mu ne nag kon wala bis naa salatata ayyamin laa nazuqu zawaqa <laughs> kon wax nañu lu tax yonent lay saa takkoon biir bay xeer mu ne fa axadal mi mu daal di jël sémmiñ bi waaw mu daal di jël ki nga xamante ne nii mooy semmeñ bi daal di jël dóor <laughs> waaw waaw léegi bi mu jëlee mu ne fa daraba mu daal di dóor bi mu dóoree affaire bi ah mu ne fa aadat kasiban asiel waaw du ko dóor affaire bi tas waaw nekk poussière imaamu Nawawi rahimahullah mu ne ca jeexital ba di leeral kàddu yi waaw am na sax yu ñu tëb yoo xam ne moo tax comme que hadis dafa gudd lool di ñaari version moo tax léegi dañ nga fàtte qawluhu aradat mu ne ca suuf mu ne wax ji Seyna Jaabir ne aradat kudya mu daal di gaaral kudya mu ne bi dammil kaafi waxal kudya ku ku bul wax ki bul wax ka wa iskaanit daali daal bi nga def ci sukun kudda ya mu ne loolu mooy lan mu ne wabil yaa i boo baree daal bi yaa musanna mooy bu am ñaari tomb mais taxtu ci suuf mooy lan mu ne wa hiya loolee qitaatun ab dog la ghalidatun bu dëgër këcc sulba waaw bu dëgër way way wow kom min al ardi ci suuf si laa ya'malu fiha al fa's gis nga boo jëlee senni dóor mooy li ma doonoon wax léegi boo ko ci dóor yi day mel ni sémmiñ bi ci boppam moom mooy am problème du mel ni sémmiñ bi moo moom lañ jël dóor de mais day mel ni daa am affaire bi sémmiñ bi lañ fekk mu toog ñu ne ko tël benn affaire <laughs> waaw <laughs> moom la naan laa yamalu laa laa fii al façon <laughs> sémmiñ du ci manu ci dara mooy manu ci dara mu du mooy doone sémmiñ manu ci liggéey non yamalu fii al façon mooy du ci jariñ dara léegi kon mu ne ko dóor affaire bi daal di tas benn côté bi bu lépp a tas ah. mooy li la waxoon sànk la waaw mu daal di nekk kasiidan waaw mu ne fan fa dara ba mu dóor fa kaana kasiiban ahyal ima aw ahyam imaam an-Nawawi rahimahullah jasum mu ne wal kasiibu asluhu tallu raml mu ne al kasiib gisoon nañ ko xadiis naa Jaabir bi bi ñu njëkkoon a gis avant xadiis bi ñu mujjewoon a gis bii passé bu Asmaa bint Yazid bi mu ne fa urida fa fa fa rufi'a lana mu njëkkatinu biñ ne géej nekk Seydina Abu Ubayda ci xare woo ngandum benn mbir boo xam ne ka bu rëy ak bax mu biñ ñëwee ñu fekk ndekete yoo dàbbala boo xam ne yu yu al ambar al ambar waaw benn tund ab ab ab ab ab tund bu rëy waaw nee na lii kon wal kasiibu mu ne asluhu cosaanam mooy tallu ramal ar-raml mooy ay xeer yoo xam dafa dajaloo mooy tund rek nekk benn waaw ab bin mu ne waaye wal muraadu huna mais loolu bul jàpp ne mooy dala bu ko dóoree xeer boo xam dafa dëgër kër ñu dóor ko mu melaat noonu waxuñ la loolu mu ne tax mu ne ci cosaanam mooy lële comme niñ ko gisoon fee mooy ab tund waaw comme niñ la doon wax naan waa ji ñëw di sëkk wàccewu garawaay bi ni camion bi bu ko wàccee ni muy dëkk lu kawe loolu mooy tudd lu mel noonu nooy lu mel noonu mu ne loolu mooy cosaatam waaye wal muraadu huna liñ ko lu fii saara turaaban naayma mooy dafa mujj nekk suuf poussière boo xamante ne nii bu nooy nekk bi mu ko nee tëb dóor ko ci waaw mu ne wa huwa loolu nag maanaa ahyala loolu mooy maanaa wu bi nga kii day ñëw rek di leeral affaire bi kon mu ne bi mu ko ci fëggee dóor dafa dafa tas ahiya la aw ahiyam ni mu ne loolu ñaar yooyu benn lañ mooy dafa daf ko réduire en poussière fa qultu waaw léegi mooy imaamu Jaabir duggul ci détail bi comme niñ la ko waxee léegi détail bi wax nañ la ko sànk du daa ñëw rek dóor benn dóor affaire bi lépp tas déedéet waaw moo tax imaam al ismaili rahimahullah nga xam dafa def mustaxraj al imaamul Buxaari sa imaamul Buxaari moom li mu def mooy day toppaat hadith yi imaamul Buxaari yi indi yëpp sauf que du jaar ci sëriñu imaamul Buxaari yi du jaar ci ima du fa jaar rahimahullah indi wax hadith yi foofu Seydina Jaabir dafa leeral ne dane foofu dafa leeral ne salaata waaw summa samma salaasan summa darab waaw dafa tudd yàlla ñetti yoon dóoru dóor waaw dafa dóor wax nañ la nag li mu waxoon tudd yàlla bismillah ak bismillahi wa bihi budina walaw abadna ghayrahu shaqina fa habbaza rabban wa habba dina waaw léegi nag kon mu nekk noonu bi mu ko dóoree moo tax suñu boroom naan wa kanatil jibalu kasiban mahila waaw waaw gis nga yawmal qiyam allahu akbar yawmal qiyaamati Allahu akbar nee na gis nga montagne yawma tarjuful ardu wal jibaalu wa kaanatil jibaalu kasiiban mahiila waaw ca suuratul muzammil mu ne yawmal qiyaam gis nga yawma tarjufu fàttali ko buy ñëw tarjuful ard suuf si day rëng rëngeen un grand le le grand tremblement de terre li muy wax ci izaa zulzilatil ardu zilzaalahaa mooy bés boobu bu rëngi rëngee suuf si wal jibaalu ak montagne yi montagne yëpp wa kaanatil jibaalu nga gis montagne yu kawe yi ñoom Beldon ak ñoom Kilimanjaro hé laa ilaa ñoomin ñoo ñoomin Himalaya ak gula ci neex nan lay mujju nekk ah ay ñoom Abu Qubays waaw ñoomin ñoomin seet day nekk kasiban mahila waaw <laughs> <laughs> moom lay wax fii nag nee nanti may saab bi mu ko dóoree noonu la mel Allahu akbar Allahu akbar kon nag mu ngi noonu <laughs> kon ñetti yoon la te wax nañ la Allahu akbar on fiitu mafatih ash-sham allahu akbar ba pare neen fii ma nekk maa ngi gis pale yu xonq ya yu yu yu yu qaysar ya yu yu la dooraat ne maa ngi gis jox nañ ma yu Faris ya maa ngi gis madaa'in abyad mooy pale yu euh, qas al madaa'in capitalu ñi nga xam ne ñooy Perse ya ca seen euh, euh, pale yu blanche ya maison blanche moo tax looloo ñoom maison blanche ak maison rouge amoon te de bare ya yu nga Kisra Kisra Kisra ak ñoom dañoo amoon ku ci nekk kii maison blanche kii maison rouge <laughs> waa ñoo yoroon yu xonq yi <laughs> waaw yu gën te maison blanche ak le Kremlin léegi Euh, Kremlin moom mooy mooy place rouge baax na ba ba seen kii bi place rouge lañ koy tudde te mbokki Lénine ya Vladimir Ilyinov xaw ma lan bi Lénine saway <laughs> ak ñoomin Poutine kanta <laughs> américain yi ñoom ñooy waa Maison Blanche <laughs> gaa yi it loolu lañ amoon waaw léegi nag beneen bi mun a jox nañ ma kiiwu yaman yi kon yonent bi saa saa mun a dóor fa aada kasiban ahyala awaayam fa qultu léegi kon moo ci gàttal wax nañ affaire boobu euh, léegi nag moo jarul guddal ak yooyu nee na nag bon Seydina Jaabir seet na ne yeneen tuwaay saab saam xiif na malgré ni duur na affaire yi mu tas <laughs> mais ay biir bi ay xeer la ci la ci takk <laughs> ndax xiif <laughs> nee na fa qultu ma ne limraati non fa qultu ya rasulallah ma ne yeneen tuwaay saab saam izan lii ilal bayt ma yonent bay saat man nga ma may permission ma dem kër gi ñëwaat waaw loolu dinañ ci ñëw ak li borom bi doon wax di leeral eh, jëfu ñu gëm yàlla yi ak yëfi ñi nga xamante ne mooy yi eh, naafiqul xubasa ñi nga xamante ne noonu la wuutee ci buñ ñëwee loolu côté eh, njàngat yi mooy gis nga moom dafa laaj ndigal ñëwul di yoxosu waaw ñëwul di yoxosu quoi jékki rek dem yoonam déedéet waaw moom la borom bi doon wax innamal mu'minuun te suuratu nuur ah innamal mu'minuuna alladhiina aamanuu billahi wa rasuulihi wa idhaa kaanuu ma'ahu alaa amrin jaami'in lam yadhhabuu hattaa yasta'dhinuuhu waaw dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi ñooy ñi nga xam ne ñoo gëm dëgg-dëgg yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam te buñ nekkee ci mbir mu leen di fédéré liggéey boo xam ne ñépp ko war a bokk ah du ñu roy dekk di rocce rocceeku di dem lu dul ñu laaj digal te ñu war a laaj digal te fii mooy yonent bi alayhi salaam waaw waaw léegi loolu dinañ ci ñëw Seydina Jaabir ne radiyallahu anhu ma daal di laaj yonent bi alayhi salaam ne ko yaa rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam izan lii dooma may permission wam ilal bayti ma dem ca kër ga waaw waaw léegi yonent bay saasam may ko mooy waxu ko mais dañ koy xam fa qultu limraati mooy ci saasi na ba nga ko ko mu ko ra'aytu bin nabi ne ko ah non attention euh, nooy jàll noonu soxna si nu mu tudd Suhayla <laughs> bint Mas'ud al-Ansariya <laughs> ngay fay moo mooy visa très bien <laughs> ah, Suhayla bint Mas'ud al-Ansariya radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha waaw Suhayla la tuddoon hmm? Arabi Suhayla aw nga Suhayb ibn Amr mi dawoon accord kii <laughs> Hudaybiya yi <laughs> kii nag mooy Suhaylatun bu dee góor Suhaylun bu dee jigéen Suhaylatun kii Suhaylatun bint Mas'ud al-Ansariya radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha léegi ma ñu wax kon sama soxna si kon xam nga turam yaa vay ñu jàll mu ne ra'aytu bin nabi ñëw ne ko waaye man de gis naa ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam shay'an maa fi dhalika sabr fa indaki shay fa indaki shay ne ko man de seet naa ci yonent bi alayhi salaam gis naa ko mbir moom mu nekk xaal boo xam ne moom man moom di ko muñaale man woo ko quoi gis ko noonu ta ma yaat ma ma jàpp ne am na lu ma man ngir fajal ko loolee metti googee te defuma ko loolu manuma ko loolu manuma am muñ googu waa léegi fa indiki shay fa indaki shay est ce am nga fi kër gi dara lu ñu mën a mos fa qaalat nee na ndaw cinéma sama soxna cinéma indi sha'ir ne am naa fi orge de tepp orge de am na wa anaq ak anaq anaq mooy doomu euh, kii euh, bëy mooy gàtt yi wala xar boo xam ne matul at bu ndaw mu ne ko loolu de am naa ko mooy surtout bëy sax doomu as mbëy moom lañ na wolof naan as mbëy voilà doomu as mbëy mooy doomu bëy moom lay as mbëy mu ne am naa ci benn de loolu de moo fi nekk ak sama li nga xamante ne nii mooy sha'ir <laughs> xam nga kon anaq ah mu ne kon aw nga lu boobu la xadiisu xam nga maa ngi la naan keroog bi ñu naan ci ci ci ci xadiisu ci xadiisu Seydina Jaabir biñ bi ma wax sànq biñ ci xare biñ demoon nag Seydina Abu Ubayda radiyallahu ta'ala anhu bi mu naan bi ñuy wax naan ay ay ñenn ñi boroom xam-xam yi naan bon ndaw ndawalu yàppu yàppu kasaloo boobu ñu indiloon yonent bi alayhi salaatu salaam quand même le fait que ñoom euh, weer passé nañ weer passé nañu weer passé nañu weer eh, di ko di ci lekk loolu day wane ne kon lekk loo xamante ne nii dafa xaw a soppeeku daraa ci newul xam nga maa ngi doon wax ne loolu Maliki yi ñoom dañ ne noo mukk <laughs> te waxoon naa ne loolu moom mënuñu ko fee tegtaloo parce que lii dañ koo muusal en plus ak ak xorom si day ko loolu lépp moyen de conservation ak naaj mais xam nga bi a yow maa ngi naan mais waxu waa jumhur rahimahullah ñoom dañu ne ba ma naan la am na benn xare bu masoon a dem yonent bi saa saa mais lañ doon lekk neexul loolu Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu moom moo ko nettali te xandak bii la xewe woon waaw xandak bii la xewe woon xam nga <laughs> lii nii moo ma ko fàttali waaw damay bañ ñu jàll fàtte ko moo tax Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu nee na keroog bu ñuy ñëw parce que loolu sax dañ ñëwoon dinañu ko wax mais fàtte naa ko <laughs> fàtte naa ko ba agsi fii mooy keroog bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy euh, gas xandak bi daa am lu ñu doon wax te loolu boo fàtte ko xadiis xadiis numéro quatre cent quatre cent soixante xadis numéro quatre cent soixante ah gisoon nañu xadis boobu li nga xam ne moom la ñu doon wax bi yonent bi sax xam nga baabu fadli zuhdi fi dunya mooy buntu cinquante cinq bi jiitu buntu bii ñu nekk xadis quatre cent soixante Seydina Anas ci boppam moo ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy bi mu ne Imaamu Nawawi da ne wa an Anas radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam allahumma la aysha illa ayshul axira xadis boobu bañ koy gis waxoon nañ ne loolu yonent way saa saam de façon wax na ko ci ay bërëb yu bari wax na ko bi muy tabax jàkkaam ji bi muy tabax jàkkaam ji doon na ko wax waaye wax na ko keroog xandaq loolu nag ah, loolu foofu imaamul jaabir ibn anas radiyallahu taala anhu ak ñoom sayyidina Sahl ibn Sa'd ñoom ñëpp soroo nañ loolu Seyna Anas ci hadis bi ñuy wax bala ñu bala ñu bala ñu ñëw ci loolu liñ doon wax bu ko defee foofu la ñuy jeexale euh, lii Seyna Jaabir di wax ne mu ñëw soxnaan si dañ koy entre parenthèse ba bii di ñëw insha allah tegtalu xam nga maa ngi doon am na xare buñ demoon buñ nekkoon mais yonent way saasaam keroog lañ doon lekk affaire bi cafk gi dafa soppeeku woon te teewul moom lañ doon lekk loolu nag boo ko ma ne la waju loolu wax ni arrêté la de parce que keroog rek bi ñuy wax hadith Sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy génn àddina dafa mettre en gage joxe tayle mbubb ko am jox ko yahuudi bi mu jox ko ñam Sayyidina Anas version bi mu ci solo nee na damaa ñëw di indi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, euh, beurre boo xamante ne nii non graisse boo xamante ne nii cafka gi daa amoon cafka bu wut mooy euh, xet gi dafa soppeeku waaw ak muru ma ñëw fekk ko mu naan waa kër waa kër Muhammad de <laughs> xëyewuñu <laughs> saa saa ci woppam xëyewuñu ko te gontoowuñu ko <laughs> man dama war bàyyi lu ñuy wax boo fàtteelee bii fàtte woo ko bii mooy boobu nag xa fii la woon xam ndax bii la Seydina Anas radiyallahu anhu keroog dane ah ah keroog doon na leen indil yu taw na bi mil i kaffi mil i kaffi min sha'ir waaw loo xam ne day feesal rek sama tenk yi ci wàllu o ci ordre fa yusna'u lahum bi ihalatin saniha waaw ñu leen ciy defal yoo xam ne ñaaru ay diw la yoo xam ne day ay genre yu beurre la yoo xam ne siif genre ash-shahm ak graisse yoo xam ne saniha mooy loo xamante ne mutaghayyiratu rih yoo xamante ne nii xet gi day soppeeku mu ne tuuda'u bayna yaday qawm ñu teg ko ci kanamu nit ñi sahaaba yi léeg-léeg lii lañ doon lekk loo xamante ne nii daa doon xet wut ba pare wal xaw mu ne jamono joon nit ñi ji yaa ñu ngi lool wa hiya patient wooye lekk boobu ak a naqaree lekk da koy lekk mais di ko jàllale mais lu naqari la fil xalq ci ci ci ci ci li nga xamante ne nii ci li nga xamante ne nii mooy mooy mooy ci put waaw ak naqaree jàllale mu ne walaha riihun muntina te dafa amoon xet goo xamante ne nii gu xeeñ gu gu gu gu gu xeeñ la waaw daa moon xet ma la lii moo tax waa jumhuur ne waaye ma ne loolu fenn kese lay yàqoo mooy bu dee ne leer na la wala lépp sa njort boo ko kiiwee boo ko lekkee mu lor la sinon xet bu kii rek wala càkk gi tuuti loolu dara la wa wàccul ndax nii bu doon loolu baaxut bon xam nga Maliki kii loolu dañ ciy mën a tontu ci lu gaaw ni ñii dañoo nekkoon ci loolu quoi <laughs> nga ne ko mais ren tubay saa saam xadiis naa Anas bi nag bi ne ñu wax sànq bi ñu koy indil beurre bi ci euh, gi te mu amoon lu ci ak buru mi mais c'est pareil yonentu waaye salam anas sëñ da anas nee na saa saa nee na waa sama waa sër Muhammad de xëyewuñu te gontuñu benn saa rek amuñu ko <laughs> waaw <laughs> mu ne maa ngi ko dégg muy wax loolu ne waaye yow loolu en tout cas euh, waxoon nañ ko c'est c'est juste pour lui léegi nag moo pour jeexal nañ ñëw nag léegi keroog bi ñuy liggéey nag comme ni ñu ko gisoon foofu euh, ne la euh, loolu lu am am solo la mooy di liggéey liggéey boo xam ne da ngeen cee nekk léegi nag ngeen di ngeen di wax loo xamante ne da leen di gën a sawarloo waaw nga xam ne keroog yonent bi alayhi salaatu salaam dafa jël ay bayt yoo xam ne ñenn ñi dañ ne lii la doon wax. nañ dëkke foofu mooy liñ gisoon ci hadis quatre cent bi waaw Seydina Sahl ibn Sa'd Abdullah nee na te moom hadisam boobee mu ngi Sahihayni mu ne keroog yonent may saa saa da doon wax ne allahumma la aysha waaw waaw keroog bi ñuy bi ñuy dóor di xare mu ne kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fil xandaq wa hum yahfiruun wa nahnu nanqulu turaaba ala aktaadinaa fa qaala fa qaala fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahumma laa aysha illaa ayshul aaxira faghfir lil muhaajiriina wal ansaar waaw nee na keroog ñu ngi gas di toxal suuf si di di doxal di yóbbu feneen ngir mu ngir euh, kàmm euh, kii bi tranché waaw di ko teg ci si nga xamante ne ak taadina mooy ci suñu mbag bi waaw mooy suñu kii mooy katif yi mooy boo dajalee sa katif yi katifay ni tenk yi voilà loolu mooy buñ ko tëj doon lañ waaw ñoo matériel seen loxo yi lañ doon kii tibb yaa ngi imaginer suufu Médina bi salaay fu wow foofu côté bi <laughs> moom nga xam ne moom lañ doon gas yow boo ngeen dajalee dara loxo ngeen koy tibbe di génne ci biti mu ne yonent way saa saam naan allahumma la aysha illa ayshul axira allahumma ee eh, suñu borom la aysha amul dund dëgg dëgg illa ayshul axira lu dund alaaxira ga faghfir lil muhaajiriin yal na nga kon yër jéggal sama ñi nga xam ne ñoo gàddaay ak man jóge Makka wal ansaar ak ñi nga xam ne ñoo leen fat di wal ansaar sayyidina Anas radiyallahu anhu moom itam nettali na lu mel noonu mu ne keroog <laughs> muhaajiruuna ak lansaar yi yonent bay saasaam dafa génn dem ilal xandaqi fa idal muhaajiruuna wal ansaar fekk muhaajiruuna ak lansaar yi yaxfiruuna fii ghadaatin baarida ñu ngi doon am na benn bés boo xam ne dafa sedd buy amuñ woon ay jaam yu leen di liggéeyal wala ay ay ouvrier de non ñoom ñoo ko doon liggéey nee na bi yonent fa lamma ra'a ma bihim min an-nasab bi yonent lay saa saab gisee li nekk ci ay coono wal juu' ak xiif qaala mu ne allahumma inna al-'aysha 'ayshu al-aaxira faghfir lil ansaari wal muhaajira ah mu ne allahumma e suñu boroom inna al-'aysha 'ayshu al-aaxira dëgg-dëgg dund gi mooy dundug al-aaxira faghfir lil ansaari wal muhaajira kon nag yàlla na nga jéggal sama lamsaar yi ak muhaajiruun yi waaw nee na fa qaalu ñoom ñu koy tontu biñ dégg Yonent bi saa saam di wax lool mujiibiina lahu nahnu allaziina baaya'u Muhammadan ala al-jihaadi maa baqiina abada nan ñun ñooy ñi nga xamante ne ñoo jaayanteeg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala al-jihaadi ci kaw jihaad maa baqiina abada fekk ñu ngi des loolu al imaamu mu ngi tamit ci saxiixayni hadis bii nii muy bu uh, uh, uh, Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu waaw Seydina Anas hadis bi ñu la doon a sànq mais lekk gu gu naqari googu te naqaree jàllale foofu na ne keroog ja'ala al muhaajiruuna wal ansaar te mu ngi ci saxiixay yaxfiruuna al xandaqa mu ne muhaajiruuna ak lansaar yi dañoo nekkoon doon gas. li nga xam ne mooy canal bi mu li nga xam ne mooy euh, euh, tranchée di gas kàmb gu xóot gi ngir mu dox digganteem ak yéeféru Abu Sufyaan ñuy ñëw ak waa coalition am bi xawlal madinati mu wër Medina mooy côté bi nga xam ne ñoom mënuñu fa fa lañ mën a jaar mu ne keroog wa yanquluuna turaaba ala mutunihim wa hum yaqulun mu ne keroog ñu ngay ah toxal toxal li nga xam ne mooy suuf si waaw di ko toxal ak seen loxo yeeg seen yi nga xam ne moom lañ ko doon yóbboo wa hum yaquluuna ñu nga naan nahnu alladhina baaya'u muhammada ala al-islaami ma baqiina abada waaw bali ala al-jihaadi bi ala al-islaami ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo jaayanteeg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci l'islam fekk ñu ngi des fekk ñu ngi am ak dund nee na yonent way saa di wax wa huwa yujibuhum di leen tontu mooy léeg-léeg yonent way saa salaam ba doon njëkk a commencé ñoom ñu koy tontu léeg-léeg ñoom ñooy njëkk a commencé yonent way di leen tontu naan allahumma innahu la xayra illa xayrul axira fa barik fil ansari wal muhajira fa barik bii day passé bi ñuy gis hadith 460 bi fa barik bii gisuñu jotuñu woon a cité bii mu ne allahumma borom bi inna wu dëgg-dëgg laa xayra amul yiw illaa xayrul aaxira lu dul yiwu eh, bés bu mujj ba waaw loo am loo taxawoon nañ ci moo tax duñ ci taxawaat ci hadis 460 bi dellul foofu kon nag fa baarik fil ansaar yal na nga barkeel li nga xamante ne ñii mooy waa lansaar barkeel la leen wal muhaajir ak yi allahu akbar waaye kon lii lañ doon wax allahu akbar lii mooy li nga xamante ne moom lañu doon wax keroog bi nga xamante ne moom lañ nekk ci gas xandak bi ci gàttal kon insha taala dañuy yem bii di ñëw kon fan lañ yem Seydina Jaabir ne ma ñëw jël sama soxna ji di Suhayla bint Mas'ud al-Ansariya radiyallahu anha bu ma ko <laughs> la bint Mas'ud al-Ansariya soxnaay Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu taala anil jami'